wax de ndundal yëpp ay ndundal lañ waaye ndundal luy wax doomu adama rek la na leen gën a leen ci mbooleem lam bind may leen ngeen wax ba not mu jox leen alxuraan de mu jël saaru xamar dina am janna ak yoon yay daw ci suufi am janna tuddi jataay ba fa kanam buur bu mag ba ci yàlla muy téere yàlla ba te kooka moo di rahmaan xam ne jaamu ñaari xaaj lañ ñi jaamu yàlla ngir yool suñ dee dañuy dem ci àjjana teewal ja ñi jaamu yàlla ngir bëgg a teew fi kanamam ñoom dañuy teew fa kanam yàlla de ki nga xam ne mooy buur tey buur ab dëgg tey buur bu attan dara la tënu ko te moo tudde boppam rahmaan de tudd na alxuraan tudd nit wóoral na ne nit def koo bind waxut ne dafa bind alxuraan def di tegtale ne alxuraan du luñ bind alxuraan tudd nañ ko ci téere bi juróom fukki yoon ak ñeneen amul ci benn bu yàlla wax ne daf koo bind bind na doomu aadama tudd na doomu aadama ci alxuraan tudd si lim tudd alxuraan la fukki yoon ak juróom ñett fukki yoon juróom-ñett yi tudd doomu aadama ci alxuraan yëpp bu ne wóoral na ne daf koo bind de te loolu aada jooju moom la doxal bi itam de tudd na alxuraan waxut ne daf koo bind tudd na linsaan wax na ne daf koo bind de kon nag alxuraan du luñ bind yàlla wax na ci saaru jëkk wàcc ci alxuraan allama bil qalami allama al insaana maa lam ya'lam yàlla nit te jàngal ko ci xalimba te xamal nit lu mu xamut laay jooju moo jëkk ci alxuraan te lépp lu ko sooxeet ci xam-xame addina yépp da ba addinay jeex laay jooju tudd ko xamal nit lu mu xamut xamle na ci xalimba te booba bind xeroogut yonent du koy bind xalim ba yóbbaale na lépp luy bind muy machine muy mool xam-xam bi yàlla xamle ci àddina yépp ci xalim la ko xamlee te xamal na nit lu mu xamut xam-xam yooyu mu xamal nit dañu diw ñépp jamono ji nag nit xam loo xam ne xamu ko woon de yatti maa ci lu nekk tat lu nekk taj na ci biiram de wa yaxluqu maa laa ta'lamuun maa moomu amul lu mu attanu de maa lam ya'lam maa moomu moom itam lu nekk xaj na ci nekk bal kazzabu bimaa lam yuhiitu bihi ilman yàppi maa lépp lu nit xamut mën naa am keneen xamu ko de waaye lépp lu lépp lu daw ci mbindeef yi ak lépp lu xam-xamu doomu aadama àgg rek eh, yaay yatimaa yooyu la lamboo na ko def xamal na doomu aadama alquran mooy nguur ak baatin mu nit wax te la amee nguur ak zahir be xam ne nguuri yaar la nguur ak topp yàlla féeteeg yàlla di wàllu yàlla ak nguur ak amee affaire zahir bi affaire liggéey bi tudd jant bi wal xamara weer yusbaanil danañu daw ci buutoonte de yàlla bind jant bi ak weer wi ñuy daw ci seeni kulub te seen dañuy wuutoonte de bu kii dawee ba jëg bam jeex kii daw guddi gi de duñ duñ tànkandoo war nañ mu baax mooy lépp luy sax te du am peer xam dafay law ci kaw suuf wa sa jëru ak garab mooy garab gu am peer ñu daal di dañu toroxlu ñeexal yàlla de yàlla mooy ki nga xam bu doomu aadama li dëgg ci nekk teerloo bañ koo topp itam garab yi taxaw ñoom ñu ngay bëgg ba fi subaa ngoon seen kër yaa ngay matu di duggootal yàlla de ak baax bi itam ñoom ñu jaamu yàlla guddee bëccëg di toroxlu yàlla te lakk wala am na mooy seen lakk nit ñee ko déglu amul dara lu may mu ngay sabbal yàlla waaye nag ci lakk woo xam ne déglu leen ko rek waaye ñu ngi tey illa yi sax dëkk bi am ni wala illa sax xaw na sax diwaan ñu ngi dégg sabbal yëpp yi waaye lépp loo gis mu ngay sabbal yàlla rek day lépp lu nekk sabbalam ci yàlla mooy ci kër gi nga xam ne ca la taxawee. mboolem bindéef yëpp def na ni ngi taxaw ci digg yàlla te yaay yëpp ñu bokk wenn bi wenn bi ci yaay ku nekk turam li koy dalil mooy dooma bàyyi li ñu ni doo fokk ñu wute ba nga xam ne ñu xamee leen de ndax bi ñu taxaw ci kii bokku sa wa taxaw ci xale ñaari kër ci dugub soo leen liggéey daf ci sa seen su seet leen ñun ñu doon doon daañu wute rek ba nga xam ne ñu def bu ñu rek ndax bu ñuy def daje nii bu ñuy def ak ba def daje nii dafa lay def ak miisaan ak maandu moo samp maandu ci suuf miisaan ñëw na ñett laaya ji benn bokkut moroom ma boobu maandu lay firi allah tasxaw ngir bu ngeen jàngati ci miisaan yi ci peese de su yàlla santaane maandu loolu moo tax kuy peese na maandu ca peese ba de bul lëngal baston ba fay jël jëloo moomu bul mët mësal de te melaw yi nit peese ci baston ak waaba nga ca ko taxaw ñeel peesekat bi rek kuy peese nii rek la mën a def loxoom di dàq fooba lii mooy allah sa loxo li ngay peese mi ngi naa la allah allah ragalal yàlla de te yàq baston sàcc yëfi nit ña mboolem jëf yëpp moo ci gën a metti mbugal ci bàmmeel de yàlla ne bu leen jàng ci peese peese leen bu jub waa fi moo taxawal leen alwat na ma nga xam ne maandu na peese bu maandu wala tuxsiroo bu leen pertal bu leen wàññi am nii daanam luñ peese rek bul wàññi la xam ne moom la ñuy peese bul yokk bul wàññi réer bu jub nii bu njëkk maandu lay firi bu ñaareel bas bu bëree firi bu ñetteel bi luñ peese rek lay firi de wala basu wa baa te na mu góor yi damaa mi ñeen bindee bi ba mu defee noonu taxawalee asamaan yi mu fa suuf si itam moo leen ko tëralal de doomu aadama yi ak jur gi ak njaaraale yi ak sax jinne yi ak ñi dul ñoom ñëpp yàlla sam na leen suuf si muy seen dëkkuwaay de yaa ngi nekk rek ci suuf fakihatun fakihatun wa naxlu ak tàndarma zaatul akmaam kari borom këmbut ya nga xam di sante suuf si nañu dëkk leen bi itam te ñun ay jëmm yu lekk lañ su fi defutoon ñam koy dëkk bi du neex de waaye suuf mu ñu sampal defal nañu ci ay koy def ak tàndarma war xab boo pepp solaaf si kay borom xat xatax ba def na pepp itam mooy mbooleem xeeti pepp yi di gën a bari ci la dund yi bàyyi ko waray raanu ak ray raan defal na leen itam ay gàncax yoo xam ne gëtt lay def ndax doomu aadama moom nakañ ko waxee woon dafay jëm joo xam ne dafa soxla xéewal te lu nekkam soxla na xéewal te lii gémmiñam soxlaa lekk lu ko neex bëtam bëgg gis lu rafet noppam bëgg a dégg lu neex bakkan bi itam bëgg nañ fon fon gëtt gu neex de moo tax de xéewal yooyu yëpp yàlla matalay leen ko de def na leen ci suuf sàkkal leen ay dëkkuwaay takkal leen ay col takkal lu ngeen di lekk lu ngeen di naan takkal leen gëstu bi ngeen di fonde fa bi ay aadaay rabbikuma ana kam ci xéewali borom seen yéen ñi dëgg jinne su kët bi baani ngeen di weddi lu ngeen mën a weddi ci mboolem xéewal yooyu ñu jàngat ba jonoon bi jàngee saare saaba yi noppi mu ne leen jinne yi leen nga rafet tontu rek ñu ne jinne yi tontu mu ne jinne yi moo waxee loolu rek ñu ne duñu weddi dara ci sa xéewal yow suñu borom ñu ngi lay sant de laa bi tey ñu ne amee karab banaa nu kaddibu fa lakal hamdu tax na yow bu ñu ne fa bi ay alaay rabbikumaa tukaddibaani bu dee ci julli sax bëgg nañu nga tontu laa bi tey ñu ne amee karab banaa nu kaddibu fa lakal hamdu ana lan ngeen di weddi ci xéewal yàlla yi mënuñ cee weddi benn kon nag liñ man mooy sant rek nañ wax alhamdulillah xalaqa bind na mu linsaana aadama min salsaalin mu dugg ci ban buy keleng keleng rek kal faxaari naka xandeeri mband rek yàlla bind aadama te ci la ko jëlee bind na juróom benn fukki xeeti suuf yu bokkut mooñ ko juróom benn fukki xeeti ndox yu bokkut mu nekk ban bu xep ci sax ci loxo gannaaw ga mu liir gannaaw ba mu wow gannaaw ba mu ba mel ni xeeri ndaa fa xaaru mi ko ci baata saxru ji firi fukkare ndax ban lu doon cosaanam ndox daf koy tooyal ko ndox ko kon doole ba demee ba nekk nag xeeri mbann nga xam ne dañ cey denc ndox léegi moo tax muy fukkare ci kaw xeeti ban yi ci moo tax ñu tudde ko ba nga xamee ne banal aadama wow na baat ci daraja jooju lañ ko lañ ko dawal ci moom raw de mu nekk di dund gannaaw bu nekkoon di jamaa de wa xalaqatam bindal jaan jaan mooy baayab bi ne iblis bil maarijin mu tukkee ci takk takkal min naarin tukkee ci safara de iblis moom ci takk takkal safara lañ ko la la ko yàlla bindee moo tax fër fëri boobu nga ci takk takkal safara di def moo tax iblis moomu boppam du sax ci mbir te itam looloo tax ba ne xam kanam moom ko ba yóbbu ko odoon na sax ba defe ne moo gën aadama ndax defe na safara gën ban waaye bana gën safara te moom lii cosaanam ci safara du sax jëmmi safara sa xanaa takk takkal la rek la ba bi ay alaay rabbikuma kan ci xéewali borom seen ci kër bi baa ngeen di weddi yéen ñaar ñu dëgg ne rabbul masriqayni yàlla mooy borom yaari penku yi ci jant bi fenk ci waxtu looli ak fenk ci waxtu noor bokkut wa rabbul maxribayni mooy borom yaari sow yi mooy sow ci waxtu looli ak sow ci waxtu noor wax na rabbul mashriqi wal maghribi mu fagal ko ngir seet na jant bi benn la weeru benn la te su ñu ko fii ngir seet ne ci jant bi fenk ci loolu ak bi fenk ci noor bokkut jamono ko ci beneen barab ngir seet ne bët bu seet jant bi dafay fenk soo seetee bët bu seet muy jant yu bari lu mën a am rek mooy mooy borom lépp mooy borom fenk yu bari mooy borom yaari fenk mooy borom benn fenk bi ak kaw de ba bi ay yaaraay rabbikuma kan ci xéwali borom seen nag tukkat baa ngeen di weddi ñaar ni rek jinne mara jabar gël na mu albaxara yi yaari géej yi yàlla bëggal yaari géej gi géej neex gi géej wax xorom yàlla tax yaani danañu daje ci gisab bët bay na huma aji nag la diggante seen bat foofu na aji diggale laa yàpp yaani ba jaxasoo jaxasoo rek yàlla bind na géej neex bind géej saf xorom te danga dem ci barab ci réew yi boo fii boo tan ka yi sa ndey neex lekkal ka ci sa cam mooy mu weex de lii ngi weex xat lii ngi neex te duñ jaxasoo genn géej du ci tooñ moromam te jéem ko soppi xanaa géej gu neex ga ma nga neex xaw géej gu weex ga nga xatt te dara doxul seen diggante la dox seen diggante ba duñ jaxasoo lëf la lu bokk ci kattan yàlla rek waaye du lu ngeen ci seen bët ba bi ay ay rabbikuma tam ci xéewali borom seen su ko si ngeen di weddi nag yu xaraju def nag génne mbir mu maa ci mboole seen lu lu lu lu wal marjaan marjaan rek te yàlla ngi def ay ndel yi wurus ci biir géej wurus luulu ak wurus marjaan yépp dañ leen di napp ci géej muy ay takkaay yoo xam ne da ngeen koy taarloo ba bi ay alaay rabbikumaa kan ci xéewali borom seen du ko si baani di weddi nag yéen ñaar ni tëj ne wala woo na ko ak jawaari gaal ya al munshaat yuñ sof fil bahri ci géej gaal amee na kay doj yàlla mi nga xam ne moo leen bindal saxaar yi nga xam ne moom ngeen di tukkee ci géej saxaar yi ne génn ci kaw géej gi mel ni bët te xam ne du nuur nit ñi di ci dugg di joxe marchandise muy tukkee ñoom réew réew te kuusa sax ci weñ bu ñuul soo ko tegee ci géej gi mu suux weñ bu ñuul gun day tegu ci géej gi di leen xew di tëb seeni marchandise te du suux xam nga ne loolu ko ko def kenn la te réer na te moo xew jaamu ba bi ay alaay rabbikuma kan ci xewali borom seen nag su ko di baani ngeen di wet yéen ñaar nit ak dina def kullu man alayha képp ku nekk ci kaw suuf ci nit ak ci ndunda baa ñu aje alak la de waaye foofu la ñuy nënd képp kuy dund ci kaw suuf amul ceeb kaa dana dee des de dem ñu jëbbal ko yàlla de waaye xaa dana def waju rabbika jëmmi borom sa loolu jëlaali ka di borom mag wali garaame ak garaange kenn du def ci kaw suuf ñëpp danañ dee ba dara ci def jëmmi yàlla ji nga xam ne moo fi nekkoon ba fi dara nekkul yëpp dinañ fi jóg mu def ci moom rek def te loolu am léegi sax ba bi ay yàlla rabbikuma kan ci teewali di weddi yéen ci sama waati ñu ne ci asamaani juróom-yaar wala leeg ma am ci mbindeef nag ñoom a wax dañuy ñaan du a da wax seen nga gis waa ñu ngi ko sàkku de des la te làkk wañ dégg te ñi yàlla may leen kattan ci jaamu yàlla may leen wërsëg may leen ba may leen lu loolu mboolem ñu asamaan ak suuf lépp lu ñu soxla yàlla lañ koy ñaan moo leen di may wërsëg ñu ngeen di wéyee moo leen di may kattan jaamu yàlla ñu ngeen koy jaamoo iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in moo leen di may mbañ itam de dañ koy ñaan yàlla bu set ku layoo ñu def bés woo moom fii caani naa nekk la ci mbite te yàlla bët bu set waaw ñu ngi ci mbite mbit mu muy feeñal mu dëppoo la nga xam ne moom la dogaloon ca asal dayoo na démb laajat buuru bi di ba laaj ku layoo fii caani na muy dëppoo jàppal xalamu yonent na yàlla sottal na nga xalifa nga fendi na mu ne bët bu tedd ngi ci njub jël na kóode doon na jàngale xadir taxaw ci wetam ne ko luy maanaam ku leerul woo fi saanin sa xalim bëgg a yàlla sottal na ci yëpp mu gat ci guddi mu génn ci gis yonent sallallahu alayhi wa sallam moom foo dëje bi na ko wax ko ay mbir yu muy feeñal la ñu mbir yu muy sofati it yam defan ba noppi denc ko nag lu wax comme jot mu feeñal ko ne ko mbiji lu muy feeñal la du mbiji muy sosati ba mu toog laajkat ba del gaar ne ko ku lay woo saanin ci man mbit la yàlla nekkati gannaaw boo xam ne sottal na mu ne ko mbiji muy feeñal la du mbiji muy fentati mu ne ko jullit jikki la xamal tontali fekk nag laajkat bi xadir la xadir xam na ne yonente joxe tontali mu ne boo déggee jullit bi gën a jàngal sant bi rek maanaam yonent la sant de moo tax nit ñi lu ñuy feeñal la du lu ñuy sosati waaye gendeeku bu nekk téeméeri junne dana juddu téeméeri junne dana dee téeméeri junne dana falu téeméeri junne dana faleeku téeméeri junne am teraanga téeméeri junne am toroxtaande téeméeri junne am bénéfice téeméeri junne am perte waaye lool yëpp du lu ñuy sopp lu ñuy feeñal la fa bi ay aalaay rabbikuma kan ci xéewali borom seen su ko si baani ngeen di weddi de sa nafruku xal na noo jublu nag lakkum jëm ci yéen lakkum jëm ci xisaab seen ay wax saqalaani yéen ñaare way diisal ñi suuf waaye ngeen mën a def yéen ñi teg jinne yéen a gën a fetteerlu waaye danaa am gës ma jublu si ci yéen de xisaab leen de ku nekk ma fay ko jëfam saqalaani mooy ñu suuf wala saqalaani ñaari way diis ñeeg bakkaar wala ñoom ñoo diital bakkaar li yàlla bind yëpp ñoom rek ci mooy yàlla li yàlla bind yëpp nit ñu bari bari nit ak jinne ci mooy yàlla moo tax bi ñoom ñoo diital bakkaar te ñoo diital suuf si itam waaye bés ngi ñëw boo xam ne danaa jublu si ci yéen rek mooy pencam yàlla rek bañ fangee mboolem bindeef yëpp doomu aadama yi la ko dalee ci ba addina sosoo ba fa addina xem ñu fang leen ñu dañu ci benn pat ñu fang mbooleem jinne yi ci kaw suuf ñu wër leen fukki yoon doomu aadama yi asakay jinne yi lañ ñu fang malaaka yi dëkk ci suuf ñu wër leen fukki yoon doomu aadama yi jinne yi suñ leen boole asakay malaaka yi dëkk suuf rek lañ ñu fang malaaka yi asamaan ju jëkk ñu wër leen fukki yoon doomu aadama yi ak jinne yi ak malaaka yi dëkk ci suuf asakay malaaka yi dëkk ci suuf du jëkkal asamaan du boo boole yooyu yëpp asakay malaaka yi asamaani ñaareel la ba ba ngay jeexal asamaani juróom yaar muy asakay malaaka yi ci bayti boo boole loolu yëpp asakay malaaka yi ca kursi la nga boole loolu yëpp asakay malaaka yi ca benn lool ci lool yi la saaral xam na juróom benn téeméeri junne lool moo tax doomu aadama yi def ci ndum ci biir li yàlla bind ak nit ñi ñu wër ku nekk moom ku bëggoon dawit doo am foo jaar daw junne bi am nekk yaa ma saret junne yéen mbooleem junne walin seeg i sa taatum dem attan ngeen antam su soobu ngeen génnoon mi naf saari sama waati di wax wàllu asamaan wala les suuf fanfusoo génn leen de su ngeen mënee génn jaww ji nga xam ne moo dox seen diggante asamaan dem ca jaww ju mag ji nga xam ne moo wër àddina su ngeen ca mënee génn dem ca dem leen ca def laa fanfusoo na génn ci yéen laa di sultaan mara ci kattan mën leen a génn mukk daw lu may nga xam ne da ngeen a am kattan de firim alquran maanaam dafay xees ànd ak xees ak àddina lii pencam yàlla yàlla dana ko waxe jaam yi niñ ko waxe jaam yi fii ci àddina far àddina yaay bi rek doxab juróom juróom téeméeri la mooy yaayab asamaan ak suuf xal la bu xamut dayo bi nga xam nag ne moo wër àddina tegu ci kaw géej gi mooy jaww ji nga xam ne dafa génn àddina yàlla ngi doon wax ne su ngeen mënee génn dem ca jaww jooju génn leen dem ca du ngeen ca dem nag lu moy ci kattanu leen yàlla jox kattan muy kattanal xam-xam muy kattanal man-man loolu feeñu doon lu muy ci suñ joxe na kattan loo xam ne doomu aadama yi génn léegi ba dem ca jaww ji jaww ji a dem kaw di seeti fa weer wi nekk ngeen ma génn dem ci xàll bu yaa boobu génn leen dem ca su ngeen ca dem nag lu may ci kattan kattan muy kattanal xam-xam muy kattanal mën-mën lépp yàlla ko joxe léegi joxe na ko li ci gën a doy kéemtaan gagarin mi njëkk a dem ci jaww jooju ga gam demee sultaan la tudd de baat bi ñu ko tuddee ci la kuru sultaan la fekki yàlla noonu na duñ génn lu mooy ci sultaan ba bi ay yàlla ay rabi kuma kan ci xéewali borom seen nag tukkati baa ni ngeen di weddi yursalu def na xiir alaykum ci yéen suwaasum saxar min naarin ci ci safara wa naas na takk takkal yàlla dana digal jaanama nag mu ñëw ci leen xiir saxar ak takk takkal ca pencam yàlla faraatam ko siraani te terewut leen de te du ngeen jaman dara dañu yàlla fay wax ne malaaka yi dem leen jëli ma jaanama juróom ñaar fukk ak junni ji malaayika dem ku ci ne ngëp ceen ñu yeew ko jaana ne ko kay way ci sa borom mu lu may defee ñu ne ko xam ñëwal way ji rek jaana ma tiit tiit tiit tiit dafa tuuti ba toll ñu xaloo ndax ragal na yàlla mbugal la ko waaye moom itam da koy sànni ca safara yi ko gën a sànni ñu lakk ko ba ci pencam yàlla mbindeef yaa ngi xéemu naa mooy mbindeef bu tuuti bi yi xeew bu yu bari de yàlla ne jaanama itam jinne yi maa leen bindoon jox samay xéewal digal leen tere leen tey ñëw nañu seen tere jëf seet naa ko fekkuma ci dara léegi ñoom ñëpp lakkal ma leen sanni suñu yërëm yërmaande tudduma rahmaan tudduma rahim tey mun saqim laa tudd jaanama daal ne fiririririr sanni yetti lammiñ daal jublu mbindeef yi de bëgg a lakk ñëpp ñu gëmal ñu gëmul foofu la mbindeef yëpp tiitee ma yonent yaa nga naa yonent boo gis ma nga naa nafsi nafsi malaaka yaa nga naa salim salim salim ñu dawal yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi ñu dawal Adama na nañ tey de Adama ci jub mbindeef yi ndax moom lii mu mën ci dara ñu ñëw Adama yow yaay bàyyi mbindeef yi yow la yàlla bind ak loxoom def la ngay xalifaam ci suuf yow de jaanama ngi boole ñi gëmul ñi gëmul ñëpp mu ne nafsi nafsi awa sama jabar sax taluma ko tey ndax lekkoon naa garab gu ma yàlla tere ne bu ma ko lekk xaw ma yàlla dina ma bugal fexem de dem leen ci kudul man dem leen ci yonent yàlla noonu mooy njël been ak yonent yi ñu ñëw ci yàlla noonu yonent yàlla noonu yow yow yàlla bind jëkk laa yónni jox la sariyaatu tudde la sant katab yàlla bi ñëwal yee jaanamaa boole ñi tey day saam sama doom sax xalu ma ko ndax ñaan yàlla war naa sama nit ña dem leen ci ku man dem leen ci yonent yàlla Ibrahima mooy xarit yàlla ñu ñëw ci yonent yàlla Ibrahima yonent yàlla Ibrahima yow yow mi xam ne yaay xaritam yàlla ñëwal jaanoo ñu boole ñu gëmoon ñu gëmoon ñëpp de mu ne nafsi nafsi sama bopp doy na ma de man naroon naa yàtti nar xaw ma yàlla dana ma ko gula gugalee tayam jeete dem leen ci ku man maa def sama doom dem leen ca groupe man de dem leen ca yonent yàlla Muusa yonent yàlla Muusa yow yow mi yàlla waxoon ak yow ñëwal yee jaana maa ngi boole ñi gëmoon ñi gëmul yëpp mu ne nafti nafti sama bopp dayruma man rayoon naa bakkanam ci ba te yàlla digaluma ko woon Aaruna sama taxtaluma ko tey dem leen ca groupe man dem leen ca yonent yàlla Isaa ki roog yàlla ñu ñëw yonent yàlla Isaa yow mi roog yàlla ñëwal yee jaana maa ngi boole ñi gëmoon ñi gëmul yëpp mu ne nafti nafti sama bopp day na ma de tey de ma de ma sama ndey fàttal sama nit ñi jaamu woon ma ne yàlla laa xaw ma yàlla dina mu ko mu a lekk ñëpp nag yonent ñëw ne ko fuubam talaata mu daw doxab juróom-ñaar bu kër gi la jeexal waaw su la taxaw foofa de yàlla yonent taxaw nag daal di rammu rammu foofa lay mu rëy ma de way jëkk way mu ñu ñëpp mu yar na ci ñoom yonent yi la jëkk rammu dañ mën a rammu muy rammu su waaw soo daawee ak moom yi nii fa rammu bee ñoom rammu far bi rammu haatu de booba de la yàlla wax ñu naa leen yursalu def na aleykum ci yéen suwaatum saxab min naarin tukkee ci safara woon waa suna tàkk tàkkal tasiraani te bañ ci leen ba léegi ñuy dem safara la ñuy dox mu wër leen wàll bu nekk bi ay gaal bu ci dellu fii bor ba yëpp da lakk ba xonk ba bi ay alaay rabbikuma ana kan ci xewli borom seen ci baani ngeen di weddi yéen ñaar nit ak jinne rek ba ilam saqati ndem waa asamaan fa kaana tam nekk war ba tam di aji xonk que tiyaani naka deru jënd bés boo xamee ne soppeeku gu mag ga ñëw na nag adduna fa soo jeex yàlla bëgg a feeñ ak jaam yi asamaan dafay xotteeku def ay xotteekuy xotteeku asamaan fii fii dégg ñun gis nga ko ni mu nii buróo boobu du meloom ñu ko jëlee ci waaw dal nga xam ne moo xeenu suuf si dal woowu moo buróo moo suuf asamaan fii fii dégg ñun ba tax mu buróo nii waaye asamaan fii fii dégg ñun dafa xonk bu keroog yàlla mu dellu ca melal cosaanam nga xonq tey melu mel njaru génn ba bi ay alaay rabbikuma kan ci xewali borom seen su ko dibaani di weddi def keroog yàlla ne malaaka yi gaaw leen jëm pencam yàlla ñu ne yoon mu ne am mu ne naqati fam tollu ci asamaan rek asamaan si soxlaa suma ko tey ñu ma ko doon defal te ñu jóge fi de fay muy sin bésab keroog laay salu dépput laaj am tam di ci bakkaatam in sunni wala jaan nit ak jinne yàlla du leen laaj seen bakkaar de lépp xamal na ko boppam de wax ma te yeneen laaya ne fa war a bi la na fa na mooy mayeen ne dana leen laaj fii mu ne du leen laaj maanaam du leen laaj laaj rek sakku ci ñoom xam-xam de lam leen di laaj moo leen ko gën a xam bu bëree bëree bëgg buddi kan walaay rabbi naa maa tanaa musrikiina yi yàlla dafa waxoo seen cëree ci lu nekk wax lu ma ko def rek ba bi ay ay rabbikuma ana kan ci yoofu def na xam al mujrimuna way jo way way weddi ña ci tiimaam jamono dargateen keroog sëñ jëm yàlla boo janoog jullit xammi ko ak kanam gu leer ga boo janoog xéefarit xammi ko ak kanam bu ñuul ak bëri yu xar jéegi rek fa yoo xasu def na jàpp leen di nawaati ci cambarga wala daami ak ci dëbbu xéefar bu nekk malaaka ma koy jàpp ci cambarga am lay jàpp mooy mbir gën a kawar bi bopp kawar bi te ci jëbi moom la malaaka mi def nuut boole ko weyi takke ko benn ñu joñ ko mu ne ŋodd ñu sànni ko ci digg safara dafa yaa rabbikuma kan ci xeewali borom seen su ko sibaane ngi andi weddi ñaar di teg dina jaanamu jaanama la fii jaanama nga xam ne yukkatiku dana weddi bi ajuma al mujrimuna way weddi ña de ña doon weddi jaanama jaanama ci ngeen doon weddee ndax dëgg la wala du dëgg yàqu ko ne danañu daw bay na digganteem wa bay na hamimin ak diggante ndoxam ñu gë aanin mu di sab di tàngare ñu ngay daw diggante safara waa ak ndoxam ñu gëmale ndoxam ñu gëma ca safara nga xam ne suñ jàmbatee mar moom lañ leen di jox suñ ko waaw jubloo rek seen xarkanam ya waaw suñ ko guuxee mu dajji seen déggañ ya suñ war ne mu butti seen xalas xalas la ñuy jalante rek sa suñ jàppatee ñu yóbbu leen jënd am naam loxo bi ñu gëmale ba bi ay yàlla ay rabbi kuma kan ci xewali borom seen tukka si baal ngeen di weeseel ñaari fekk jinne wali man xaafa aji nekk la ñeel karagal na mu maqaama rabbi taxaw fa kanam boromam ba mu bëy mooyam jannataani yaakaar janna waaye nag jaamu yàlla boo xam ne moom ragal ragaloon na bés boobu xam ne dana taxaw fi kanam yàlla ba tax mu def lam ko digal bay lam ko tere kooku ci daal di melal yaa garab jàmm yëpp dawaata af naa nin di borom bànqaas rek garab yaa nga am bànqaas bànqaas bu nekk dafay rangale meññat ba care garab ga garab bu nekk meññat maa ngay dale ci jubboo di rangale meññat di rangale meññat ba ca ya doom boo indi beneen dal di ko wutu ca saa moo tax meññatam aljana du rag wuuteeg meññatam àdduna moom dana am waxtu yu mu ragee ko di yaram kuma ana kan ci yaari aljana ay naani yaari teew de tajriyaan yooyu daw de am nañ yaari yoo xam ne ma daw ca suufi aljana ànd ak waaw wàll yu yàlla yu gum toll yoon yaa daw tolloo moom. loolu yaay yàlla ay rajo commencé ci xéwal borom seen dugub bi baal ngeen di weddi. yii ma aji nekk la ci yaay aljanna yi kulli faakihatin su ko ji mépp koy déew soo jaani yaa te bépp koy déew boo xam ne xam nga ko ci àddina doomu aadama moo gën a bëgg lam nii noonu jeex sax na bépp meññeeti ay àddina yi yi ñàkk solo yëpp. wala doomu aadama yi moom lañ xam yàlla dana yóbbu meññeet dana fàkk meññeet yi di doog ñoom jaar jana ba fi gis rek daal ne lii de nangam la lool jaar na soo ko mos a solo xam ne du moom de foyteef mu mu nekk nag ñaari xeer la ba ci yàlla lu tee lu tooy ak lu wow du du du du rag mukk de xataa yomb ak mbëtt am na ci àll jana waaye foofu moom dafa neex rek rabbikuma ana kan ci xéwali borom seen. su ko si baax ngeen di weesoo ñaar ñu tëdd dina bu tëdd yi nag mu ngi tëdd ala furusin ci kaw bi lal ba saa yu ay pajaasam ay matlaam lii sabraqin su kene ci harira yu talde ñuy tëdd ñoom ñooñu aljanna ci lal yoo xam ne lal bu ne mi ngi gudd nii diggante fi rek asamaan ndoxam juróom téeméeri lal bu ne daañu ca juróom ñaar fukki mat la yoo xam ne yëpp. harira ju sal moom lay mooy mat la wa ñu fees suñu tool harira ju ju ju sew de soog a tëb darab ci kaw darab wa jana jana tey nii ko ci kéefal yaare aljana ya daanin aji jaweñ la mu te boo tëddee ci lal bi meññeetam garab yaa ngi tolloo yow boo taxawee mu ngi tolloo yow boo tëddee boo jekkee mu ngi tolloo yow te bi ay yaaraay rabbi kuma kan ci xéwari borom seen su ko simbaale ngeen di wet yéen ñaar nit ak jinne de fii naar ñu la ci mbooleem aljanna ya ndax yaari la bu ci dafa am këdi kaw këdi suuf muy ñeent asiraasu tarfi way jàpp ay fe ci seeni jëkkër te aljanna jooju nekk ak xéewal googu fay daw terewul yàlla na leen wutal pare ay jabar jabari wóorul ay ni ak jabar yu jóge ci nit ñeent jinne yi yoo xam ne da dana wax ci léegi ne góor mosu leen a xam te ñoom dañuy jàpp seeni seet jëkkër jigéen ñi aljanna ci àddina xoolu ci aljanna dara dara dara lu muy jëkkëram wuuteeg àddina jigéen bu amee jëkkër fii lu jëkkëram rafet rafet lum foor foor mu wax dana gis góor boo gën jëkkëram de foofa ci aljanna nag loolu amut ku nekk jabaram xoolu nu may moom de joxe na yàlla bi mu gënal góor lam yen mi suma mës da waxe leen xabla wu jëkk jëkk seen in sun nit wala jaanun du yàggeen jinne de ku ci nekk jànq la boo xam ne mës da xam góor du nit du jinne de laay ji xam nga jinne jinne yi danañ bokkaale nit ñi ci seen jigéen de boo xamee ne nit ku ne mi nga ànd ak seytaane soo ne dugg nga sa néeg waxuloo bisimilaay te saytaane du ànd ak yow de booy lekk waxuloo bisimilah mu lekk ndaw yow ña caw ñam sooy tësee sa jabar waxuloo bisimilah itam mu bokk ak yow sa jabar de bu fekkee ni ba ngay dugg sa néeg nag ne nga bisimilah saytaane sa moom du dugg ci biti def booy lekk ne bisimilah du lekk booy naan ne bisimilah du naan sooy tëddee sa jabar ne bisimilah du ko bokk ak yow de ñaar dëkkoon nañ ci di yàlla bu ñu. lépp lu muy def rek wax bismillah kenn ci nag ci fàggan moom du wax bismillah mukk seen yaari seytaane ya di waxtaan kenn seytaane saa ngi yooye yooye yooye yooye yooye bu bëgg a dee benn bi moom suur de mu ne ko waaw yow la la yooye nii mu ne ko man sama waajuru fàtte bismillah mukk buy dugg këram ne bismillah man a man a seenaajo suy lekk ne bismillah man duma lekk suy naan ne bismillah suy sëy ne bismillah dara la amal la jële ci moom waaye seytaane sa ne ko utee sama waay moom du wax bismillah mukk gis ma suure moo tax lépp lu mu am rek ma bokk ko moom lépp so bi ay ay rabbikuma kan ci xéewali borom seen sukka si baane ngeen di weddi ka annahunna daanaka ñoom jigéeni aljanna ay yaakoot su yaakoot lañu ci sell wal marjaanul marjaan le dañuy rafet rafet rafet sell sell sell sell du do yaram mel yaram wi nga xam xanaa dafay sell ni waaw ni cosaanal Yaaqub ci sell ak marjaan geneen tëgg la yàlla indi nit ki bu bokkut ak yaram wi nga xam ne moom la amee léegi yaram wi moom yaramu àddina rek gannaaw bu aadama lekkee garab ga lañ ko xoddi yaram wi waaye yaramu aadama bu njëkk wa noonu la xawoon a mel wewi rek ci def nii weemee nii weemeel noonu la bindal aadama meloon bu njëkk ba lekkee garab ga la lañ ko soppi waccal ko ci rek weer pour mu di ko fàttali ko bind bu njëkk boobu mbell moomu lu ko xaw a nidu la yaram yi mel ca aljana ni yaaxóot ak marjaan ci sell noonu lay mel bi moo leen gën a rafet beyarabikuma kam ci xéwali borom seen nag tukka di baana di wéy di yéen ñaar nit ak jinne aljaza wal ndax payag topp yàlla ndax payag la ilaha illallah di leen yaxtaan dara xéewal ak janna ndax baatab laa ilaaha illallah dara war naa da fayam lu mooy xéewali ak janna ak yaxtaan yi ndax fay ak xéewénal yaxtaan dara xéewénal ku la defal lu baax ndax dara dana fayam lu mooy nga fay ko lu baax firi nañ ko ñeneen bu fii yu bokku yépp mi ngi dellu ci def lu baax def lu baax ay rek ak jasaawal yaxtaan yi ndax fay ak topp yàlla di la taan bare xéewal yàlla topp yàlla métti na lool jaam bi dafay muñ ba topp yàlla waaye loolu itam dara du fayam lu muy aljanna de ak xéewal ci biir kët ya amul marum ak lal ya ak jabar ya ak meññan mu du rag ma ah! loolu ci xéewal borom seen ku besi baana ngeen di de wa min dooni ma aji na kala jefeer yaare aljana yooyu jannataani yaare aljanaati te yaare aljana yooyu yu doon melal am na yeneen yaare aljana yu nekk ci seen ron des na ko ci maqaama yu njëkk yee gën a kawe ba bi ay yaare rabbikuma kam ci xewal borom seen su baani ngeen di weddi de mudhammataani yu di yaare yooyu ñuul aljana yoo xam ne dañu ñuul kub këp waa meññat mu ron moo tax mu waaw verte ga dafay mujj mel ni ñuul kan ci xéewali borom seen bu kasi baani ngeen wet yéen ñaar ñi dina de fii ma aji nak la ci yaari aljanna ay naani yaari sew de ma baaxataan yu yaari way fuur de am na ci sew de yoo xam waaw dafay fuur rek daay man ndox maa ngay xabu ba de di sottee du du fer jenn tajriyaani moo gën a jot parce que yàlla borom seen sukka ci bànne ngeen di weddi de fii ma aji nak yaare aljanna ya faakiyatum koy téye wa naxlu na tondama wa rummaan nak rummaan yooyu yëpp ay meññal la yoo xam ne yaaram fonk nañ ko lool ah, moo tax xam na ci aljanna du jeex parce que yàlla yarabukuma kan ci xéewali borom seen sukka ci bànne ngeen di weddi yéen ñaar ni sëg jine de fii ma aji nak la ci mboolem aljanna ya moom it ak di kaw yi suuf la am ni ñenant boole kër yi boole aljana yi njëkk muy juróom-ñett juróom-ñett daraja aljana yaa ay jongoma ci saa yu dafay rafet de aljana ji ay jongoma yu rafet nga cee rafetu xar kanam. bi ay ay rabbikuma kan ci xéewali borom seen sukk si baana ngeen di di yéen ñaar di sa jongoma yi way weer ay gët maxsuraat ñu di suturaal sil xiyaami jabar gene jigéen ñu rafet ñoo xam ne ña ngeen dugg rajo bi rek gën génn kan ci xéwal yi borom seen dugg ci góor gu nekk jaan jana dana juróom-ñetti junne ci jabari ak ñeenti junne ci de ku gën a jabar jaan jana loolu lay am te jigéen addina yi. buñ demee aljanna ñooy gën a rafet jigéen yi warulaay ni yele ndax jigéen moom taar rek la bëgg seen topp yàlla yépp yàlla ma nga nii taar la leen koy defal buñ jàppee ñu defal leen ko taar suñu xooree suñ jullee suñ la seen jëkkër ñoom lépp luñ def rek yàlla du leen fay dara lu may taar ma nga taar lañ leen di dajaleel suñ dëkkee nag ñu sotti leen yépp moo tax ñooy gën a rafet jigéen ñi urulaay yéen taxaw ñoom ñëpp waaw di way di gaaroo ale jigéen ñi àddina yi de ñun ñooy ñi nga xam ne yàlla def ñoo bind ñu béel ci aljanna ñun mësu xam luy dee ñun mësu xam luy wañto ñun mësu xam luy xiif mësu xam luy mar ñun ñooy ñi nga xam ne rek suñ soppee jëkkër lañ musuñ koo merloo musuñ koo sonal ñun ñooy way teey nga xam ne ñun rek ñoo eeyoo góor yi nga xam ne ñoo doon topp yàlla de dayaani sax dana yonent bu boobaa man maa leen di tontu mu ne bu boobaa ñu leen ñun ñoo daa jàpp yéen musu jàpp ñun ñoo daa julli yéen musu julli ñun ñoo daa saraxe yéen musu leen ñun ñoo doon xoor yéen mosu xoor ñoo doon xaj yéen mosu xaj dayaa gis suñ ko defee rek ñu not leen moo tax de góor gu nekk daañ ko may fukki junne ñaar ci jabar ak téeméer ci góor ka fekk jigéen yi yi nga xam ne ñoo doon topp yàlla ñooy gën a rafet jigéen góor lañ ñu ne yonent yi jabar yu bari nañ koy def mu ne koo ci nekkal rek man yaa nga nekk ñu ci def ñëpp ba bi ay alaay rabbikuma kan ci xéewali borom seen su ko dibaay ngeen di wéddi yéen ñaar ni dugg ne fóorun lam yam ñu duna mës da waxe leen xablawum ca jëkk jëkkatee in sunit wara jaan du jaagan jinére jigéen joo xam ne mës da xam góor du jigéen du nit du jinére lu mooy jëkkatam gis nga ñu jëkk ña kaafiraatu torofi la leen melale ñoom dañoo jàpp seeni seet xoolu ñu mooy seen jëkkër moo gën a jot mat sooraatum dañuy ñoom dañu leen a tëj ci seeni bergene ko bi ay alaaya rabbikumaa kan ci xéewali borom seen tukka si baani ngeen di weddi ñaar rek mu tëkk yi na mbir muñ di way tëdd ala rabratin ci kaw gi lal xur ñu di way wert rek ñu tëdd ci kaw ay mat la ak i tappi yoo xam ne dañoo dañoo wert rek ay ngegenaay yoo xam ne lal bu nekk dañuy rangale ngegenaay ci boor bu nekk waa xarin ak ngegenaay yi saan yi yoo waa xarin ak ngegenaay yu di woy xéemu ci saan yi yoo ak ngegenaay yoo xam ne yu rafet lañu waa jéggi nañ yaaram lépp loolu jéggi daye rek xaqari yi la koy nga xam ne yonentu wax nañ ci dina Umar ne musuma ñu xaqari yi mel mu Xattaab ba bi ay yaaraaya rabbikuma kan ci xéewali borom seen nag su ko si ngeen di weddi yéen ñaar nit ak jinne baa mun na ko ñett fukki yoon ak benn tabaaraka bari na yiw ismu rabbika borom sa di jalaali kay borom mag wali kraam yi say borom teraanga rek